digle ne nañ ko jox waaw <coughs> keneen jóge ne waaw taxaw inna alladhina yunaaduunaka min wara'il hujurat ya muhammad ukhruj alayna wa yow fekk yonent bi sallallahu yi mu gis nañu gaa yi taxaw fële kaw kaw yi naan ko ee muhammad ali sax xam nga civilisé moo tax wax naa la koo gis ci mbedd yi muy yuuxu ni gis kenn ko naan ko xamal ne waa ji kaw kaw la <coughs> c'est un kaw kaw waaw képp koo gis ci mbedd bala kaw kaw moom jàppal <coughs> civilisé ko waaw kenn du yuuxu nit ci mbedd mi <coughs> waaw muy Moodu Moodu loo def eh, kooku kaw kaw la waaw inna alladhina yunaadunaka min wara'il hujuraat ñi nga xam ne ñoo lay woo ci ginnaaw di la jëllu mbéeru ci sa kër ni soxna yi ñu ëpp ci ñoom duñu xalaat mu doxlanteeg ñoom lu gën a rafet gisoon nañ bàyyu maxrama keroog maxrama moom ci boppam li ñëwee waaw ne doom ji demal ñëw ba ci bunt bi ne doom ji duggal nga wool ma yonent bi sallallahu alayhi mu ñëw mu ne ko eh nga de <laughs> ma dugg woo yonent bi sallallahu alayhi lu ñu dugg ñun na koy hee eh, demal du ko yi yeneen saa salaam xaarul sax doom ji di ñëw almiswar dama dégg maxarama rek comme comme magu maxarab la ci saasa mu génn daw yor ci <laughs> tissu yi mu ko defaloon wan ko maxarama nag góor gi xool paa bi xool mu naan ko aradiya maxarama aradiya maxarama yeneen saa taxaw di ko xool <laughs> naan ko maxarama mahrama kii na mahrama gërëm na mahrama gërëm na mahrama ne waaw raditu waaw mu ne ko lii maa la ko dencaloon ndax gërëm na mu ne ko gërëm naa nga gis mooy ku ñëw ak ni ñuy doxale yow waaw waaye nag rafet jikko yooyu mooy war ñoo xamante ne nii nag ci daara ji lañ nekk buñ defee lu dul noonu nga war a tàng seen kaw nga tàng seen kaw ndax rafet jikko du nooy kese mooy al liinu bokk na ci di nooy ci jamonoy nooy waaye di dëgër ci jamonoy dëgër waaw du rek da toog rek walla gars yi di xotti xormaay sa euh, euh, euh, kii sariya nga naan de gis nañ keroog li Sayyidatu Aisha wax moo gënoon a rafet jikko ñëpp yonent bi saa salaam daa nekkoon koo xam ne day mer ngir yàlla di gërëm ngir yàlla voilà loolu lépp mooy rafet jikko orani yuune yi keroog bi nga xamante ne noonu la ñëw Medina ah eeru Medina bi environnement bi daal di wul approprié ñoom. ñu jële ci benn wopp feebar yonentu waaye sa yoon yónni leen boole leen ak katam bi ngir ñu dem ca àll ba changer air waaw loolu dafa baax nit bu feebaree yenn feebar yi ci ville beeg yooyu mu dem foo xamante ne nii air bu pur dafa ne waaw foo xam ne waaw ba pare mu digal ne nañ leen jox li nga xamante ne mooy ci mbéewalu géléem yi mooy saw géléem yi nañ ko boole ratt seen meew yi boole ko daal di leen jox waaw ñu jox leen gars yi au lieu ñu <coughs> li wax ngay naan fay naar bi xoromam ki leen defal njekk ñu defal ki moom njekk ah wa ahsin kama ahsana allahu ilayk au ñu doxale loolu lañu gaa yi waxoon Qaaruna defuñu ko ñu ba ñu wéree ñu wommat jëleem ya ba pare bënn bëtu tuur bëtu sàmmkat yonent bay saa saam ba pare euh, ray ko ray bu ñaaw yonent bay saa saam di ko xabaar bi yégee di dikkale ci bëccëg gi la digal saxaaba yi waaw waxoon nañ la brigade d'intervention rapide ci réew mu jaar yoon dafaa war a am waaw yonent waaye saa saa ne jóg laan gaa yi jóg saxaaba yi dem kari leen nu mu gën gaaw dab nañ leen indiwaat leen waaw mu jàpp leen def leen ni ñu def sàmm bi daaj leen foofu la ci Medina gaa yi di mar ñaan ndox mu ne bu leen kenn may dara noonu lañ leen def bañ faat loolu mooy makaarimul axlaaq façon yu mel noonu noonu lañ leen di def waaw loolu ci makaarimul axlaaq la bokk waaw ki rafet yi jikko nag noonu lay doxale mooy ku ñëw ak fam lay teg waaw ak di woyof di dal di ci jamono joo xam ne loolu la laaj waaye di jamono joo xam ne loolu laaj noonu la yonent way sa sam meloon kenn du xotti xormaay sariya mu taxaw di muñ di reetaan du mukk waaw mukk waaw boo ko bëggee daj ci côté boobu rek yow na nga def loolu moo tax sëy di xool sëy naa Usaama al-Hibb ibn ni moo doon soppeem di doomu soppeem radiyallahu anhuma ibn Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ibn Sharaahil radiyallahu anhum keroog bi nga xam ne ci la almar'atul maxzuumiyya fab daal di sàcc Makka gaa yi kilifaay Makka yi ne yéexee tey rek la caaf di ko yeneen ci waaye saa saam kenn mënu la teelulul dina dagg loxoy ndaw si ko ndaw si kilifa la waaw ñu ne mais comment ça c'est comment on va faire def ñu ne ah kan moo ñemee wax ak moom ku dul Usaama waaw ñu dem wax ko Usaama. mu ñëw wax yonent bi alayhi salaam yonent ne atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usaama ndax da ngay ñëw di ñaan intervention ci boo xam ne daan boo xam ne yàllaa ne ku def lii nañ ko teg lii nga ñëw bëgg loolu di def intervention ba loolu yàlla bëgg du am waaw ci la wax woon waxam di siiw jë waaw li alakoon jiitalu li leen jiitoon jiitoon ci ay xeet mooy bu dee ab way teddaange ku bokk ci high class bi sharif waaw kilifa yu mag yi ñu naan les bonnes familles waaw kër yu mag yi ah, njaboot yu mag yi ñi ñu xam ne ñoon ci ñoom la sàcc ga jóge ñu daal di koy nëpp nëppal bàyyi waaye bu dee ci daañu fi ñi nga xam ne ñoom ay noo classe lañ leen jàppe duñu dara ay moyenne ci société bi ñoon ñu jàpp leen gaaw di leen ko teg waaw kon loolu mooy gis nga mu mer moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw te keroog bi Seydina Usaama faatee waaja tamit noonu la mere woon te gisoon nañ xadiis bi anhu keroog bi nga xamante ne nii ci lañ dem ci xare bu mu leen yónni woon ci lañ dem ci xare bu ñu leen yónni woon ah am benn waay bu jàpp ci saxaaba yu bari di faat tuddaat nañ ko fan yee ñu ñëw ba jege ko rek benn lamsaari Usaama waa ji ne ashhadu an laa ilaaha illa benn ansaar yi bi bàyyi ko Usaama daal di koy rey radiyallahu anhu ñu ñëw wax ko yonent bay saa saam yonent bay saa saam karoot dafa mer woolu Usaama mu ñëw mu ne ko yow da ngaa faat ku ne laa ilaha illa allah da nga koo faat ginnaaw ba'da an qaala laa ilaha da ko faat ginnaaw bi waxee lool mu a ko mais yonent saa saam da koo rek ngir nëbbatu moom moo faat diw diw diw sa saxaaba yooyu moo leen faat mu ne ma ne waxuma loolu lépp est ce que da koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah laa bu dox kayfa tasna'u bi laa ilaha illa nan ngay def ak laa ilaha illallah bu dikkee mooy yowmal qiyaam mer loolu mooy makaarimul axlaaq waaw ah, mais toog ñuy fontoo diine ji di yàq xormaay di di xotti xormaay diine nga naan da ngay kontaan di kontaan di wane ni muñ kooku moo yées kookoo ñaawi jikko voilà kon loolu mooy jikko yu rafet dëgg-dëgg kooku nga xam ne kon gis nga ku ñëw rek day belli day jixaat ak moom waaw na mu gën a rafet ak na mu gën a approprié mu doxale te kii noonu lay doxale moom waaw gisee kaw kaw boobu ñëwee mbéewal ci jàkka ji yonent bay saa saam gars yi ko naxee pamti pamtee nar koo duma dane daamu parce que xamul waaye ji kaw ga la jóge waaw eh, la jóge ñëw <laughs> eh, sama tuur ndox ñëw ci jàkkaay yonent saa salaam gis na fee daal comme àll ba rek niñ koy defee léeg-léeg ci ñenn ñi taxaw fee nit ñi jullee mu taxaw di ubbi tubay ci commencé tuur ndox saxaaba yi dëpp waaye bëgg koo pamti pamtee waaye yow way way taw yonent saa sallam ne eh, bàyyi leen ko da'uhu la tudrimu alayhi la taqta'u alayhi bawla la tudrimu bu leen dog ci moom ay tuur ndoxam ba mu paree mu woolu ko mu ñëw mu wax ak moom expliquer ko waaw ne ko fii jàkka la yu salte yi eh, yellul ñu ko fii def te wax nañ la keroog Muawiya as-Sulami eh, moom it looloo ko daloon bi ñuy julli <coughs> alhamdulillah <coughs> mu muti sóoli alhamdulilah yarhamukallah gaa yi di ko def si mu naan wuy sama day ñii duñ may xoole ni ah yeneen saa salaam bàyyi buñ jullee pare mu woolu ko nee na waaye naa ne masumaa gis jàngalekat bu mel ni moom famaa këhëra nii famaa doraba nii waaw gëdduma dóoruma defuma dara daf ma wax rek ne ma liy julli la yellul kàddug nit ñi yellu ci waaw wax ko jàngal ko gis nga loolu la te pourtant am na benn saxaabu boo xam ne dafa soloon kii yoneen saa salaam xam nga doon tere ñuy góor guy sol ay chaîne or ak façon yu mel noonu ak bagg bagg bagg waaw baggu or ci góor ah yoneen saa salaam jàngale ko pare waa ji <coughs> mu gis benn waay beneen jour mu gis benn waay sol mais yoneen saa salaam da ko nangu mer sànni ko dafa nangu affaire bi sànni ko waaw ko sànni ko parce kii war naa xam li xew waaw mooy nit ñi tamit da ngay xam ni ngay doxal ak ñoom ñi nekk ci daara ji mooy yàgg ci njàngale mi di déglu yu bari xam yu bari ni ngay dox ak ñoom mënuñoo yem ak waajoo xam ne fay lay dóor a ñëw bu ñëwee ci daara ji yàgg nañ ko fi wax moom mu ngi dóor a ñëw ñu ngi def cours moom xamul ne fii kenn du wax wala téléphone yi dañ ko war a mettre sous silence wala su hors euh, moom mu bàyyi sa téléphone am noonu noo seulement téléphone am bi sonné ci kaw mu mu jël waaw waaw waaw xoola damaa nekkoon benn daahira nii loolu jàngalekat waru ko moom a fole la ah, bu jaree bu dee lañu ñu enregistré mu mën ko pause na ko pause bàyyi ko xam <laughs> wala mu def ko si mu pause ko def ko si ba mu kiiwee mu wax moom nag ne waaw xam naa <laughs> daa am lu ñu fàtte woon leeral moo tax lool leeral ko avant yi dafa baax mooy ne bu uh, waxtaan wi tàmbalee wuyu téléphone ak yooyu yëpp mën la nekk ay waxtaan ak ay sawaay yi nu mu demee ah gis naa laa gis de waaw loolu lépp comme ni nga xam ne sénégalais yi dañ ko tàmm <laughs> non mooy ñoo xam ne xamuñu sincèrement ñun xamuñu xam-xam ñu bari ci ñun xamuñu xam-xam dañuy ñëw nekk koo xam ne day enregistré wala yu mel noonu wala di jàngale ñu ñëw ci jataayu jàngale kat ñu ñëw di waxtaan parce dañ koo miin waaw parce que. xamuñu rigueur xamuñu xam-xam bay xam rigueur ñu bari xamuñu ko <coughs> waaw nga dégg ñuy waxtaan mel ni daal sa waay benn jaataa yumbe daal la nekk benn ngumbe ku waay neex wax ku waay neex ba déedéet alors que du loolu fii kenn du wax ku bëgg a wax la porte est grandement ouverte nga koy wax wu sortee door ngeen waxtaane foofu mais lool bu ko waxee noonu koo xam ne day dóor a ñëw kuy dóor a ñëw <coughs> xamal ko règle yi ne ko waaw lii la ku ree nag dañ laa woo nga war a wuyu mais da ngay génn mais doo nekk fi ñuy kii la ngay wax waaw loolu du nekk voilà mooy loolu loolu it lu am am solo la voilà moo tax <laughs> loolu lépp nga xam ne nit kii def noonu royale yonent waaye saa saa am ci bon yiñ la ci wax doy na quoi nii mu doon doxale kooku ci rafet jikko yooyu mooy ci jihaad la dëkk ndax nit ñi duñ dañ di jëflante nit ñi ndax vie en communauté la nekk gisoon nañ gënee lu nekk di dundu ji voilà te yonent yi alayhimu salaam noonu lañ meloon dañ doon dund ak ñun ñi xulafaa raashiduna ñu mag ñi yëpp radiyallahu anhum voilà te loolu mooy li gën pour ki nga xam ne mën na koo dékku voilà loolu mooy li gën te yonent yi alayhimu salaam si loolu lañ newoon. léegi nag boo fa newee yow façon nit bu ne di ko gis comme yow it ni ngay yore say say ay ak say mbir di leen ko jox waxoon nañ la joxante la alhamdulilah da ngay toog nit léegi leen nga génn fi yàqal benn nit. comme li nga xam ne noonu lañ lay yàqale léeg-léeg nga wax nit koo xam ne wax joo xam ne c'est déplacé comme li nga xam ne loolu lañ la koy wax voilà léegi yow yooyu yëpp ngay fexe yow nag sa yosu sa yosu bopp ngay fexe di leen ko fegal ba du àgg ci ñoom waaw doo wax wax ju ñagas yoo xam ne tegu nga fexe ak sa ay loxoog sa lépp ak sa làmmiñ ak lépp di leen ko fegal waaye di leen muñal waaw di ngaar daajoo di yenu seen ay yi waaw loolu nag ku ci nekk na ngay doxal ak moom la gën a rafet la gën a dëppoog yonent bay saasaam doxal kooku mook kuy jihaada yem tout le temps kooku yu jaahidu nafs nufusan <laughs> bakkan kasiira ci kaw noonu nag ci la dade kële kee moom moom lekkam kese ak naanam lekk ak naanam ki woorkat bi moom loolu kese la xaj sërëm waaw parce que euh, nga ne ah parce que yow attention parce que woorkat bi kat ak bëtama ki yëpp ah, ma ne la waaw ak yi dogalaate mais fii mu nekk kenn mënu la wax waa ji daa woor fenn wooram yàqu na loolu moom kenn du ko wax <laughs> waaw mooy matewul dam war a wate loolu moom matewu fekk deful lu koy dogloo mu sëyi wala mu naan wala mu lekk wala mu dugal luy àgg ci mbaqam kooku mu ngi wooram waaw moom moo tax mën nañ ne loolu la xañ boppam alors que kii xoolal tout le temps mu ngi mooy jihaat ba bañax ba ba kanam du lekk ba du naan ba du sëy du def dool mais kii mooy ku ñëw <coughs> nit ko mu dajeel presque mu ngi ci jihaad euh, euh, euh, kër këri goo xam ne perpétuel la moo tax borom bi yëkkati ko nag ci dara jaay ñële te sax mën na koo ëpp waaw mën na leen ëppale <laughs> waaw ndax comme kiñ la wax léegi ki nga xam ne day woor wooru kii mais teewul dina naafila lu bari ci koor gi mais teewul di di di mbëllee nit ñi waaw di leen wax wax yu ñaaw waaw te yonent bay saa saa waxoon na man lam yada qawla zuuri wal amala bi waaw fa laysa <laughs> mu ne woon képp koo xam ne lillahi xaaja bi fi an yadaa bi an yadaa ta'amahu wa sharaaba yonent bay saa saa ne man lam yadaa ku bawut qawla zuuri waxu boo wax joo xam ne ñu génn gaam la waxu ñàkk teggin ak wax joo xam ne du dëgg kadib ak di ko jëfe di joxe jour kooku moom borom bi soxlawul muy bàyyi lekk mag naanaam waaw kooku kay mooy kenn du ko ne wooram gi du ci am tus tus tus tus parce que ki nga xam ne daa woor farata ba pare sax koor gi di def yooyee ki nga xam ne daa woor farata di def yooyee kooku kenn du ne ko yow léegi nag ça veut dire da wooraata ah, wala jarul ngay woora ah. yow de toute façon yow yow jëwkat li nga doon foo woore di jëw yow arrêt demal naan yi déet ban naan fan ban naan <laughs> boo ko nee mu naan di nga xam kon kon nga gis rafeti jikko kon fi nga xam ne fa lay yóbbu jaaxle kon yal nañu borom bi may at-taxalluq bi axlaaqi nabiyihi sallallahu alayhi wa may ñu ñuy jikkoo jikkoo yonentam bi alayhi salaatu wassalaam nañu ko borom bi may ñu jikkoo jikkoo yonent bi sallallahu alayhi waaw. moo ñuy may dundam li ngay gis mu mel ni yow noonu ngay mel da mujj nekk photocopie copie conforme ci mbubbam yi nga xam ne moom lay solal képp koo xamante ne yow lu yonent kii sunay en toi yée nga ko waaw wa'lamu anna fiikum rasulallah suñu borom nee na xam leen ne mu ngi seen biir ndawal yàlla le sallallahu alayhi jullit dafa am sol borom bi dafa màggal laqad wa laqad karramna bani aadam waaw <coughs> jullit bu nekk am na leen lu rëy ci yonent way sa saam na ci moom mais il faut mu yee ko nan la ko yeewe mais mooy muy fexe di dëppook alquran ak sunna waaw parce que feebar bi nga xam ne walillahi almasalul a'la waa ji dafa am feebar boo xam ne mu ngi sonowee ci moom mais xamu ko mais feebar bu ne am na lu koy yee yee gaa yi nga xam dañu am ulcère façon góom yooyu nekk ci biir bu ñu lekkee lu wex lu amer lu wex yooyu da koy yee daaru kaani yooyu day yee affaire bi bu ko defee mel ni seen xol bi day lakk mel ni seen foofa day lakk ndax lan ñoo lekk lu ko yee moo tax ñu naan la ah kon moytu ko moytul yu wax yoo yee bu dee da ngaa am feebar yu mel noonee walillahi masalul a'la nit ku nekk nag jullit bu ne lu rëy yow am nga lu rëy ci yonent bari saa saam lu ne ci yow loolu nag da nga koo war a yee ni nga koy yeewe mooy nga dëppook alquran ak sunna boo ko defee takkook alquran ak sunna loolu day yeewu <laughs> waaw bu mujjee nag nga ciy nekk noonu mu yeewu di gën kii day mujj moom moo lay yor xam nga bu dee jinne yu dañ naan la saa yi dalaa possédé daa possédé waa ji waaw di ko wax ci làmmiñam di jëf ci ay cëram di kii mel ni moom daal du ci dara léegi nag yow bu dee ci wàllu mbaax fee yonent bay saa saa lay def ak yow mooy yow sa lépp muhammad yi lay doon jëfu yonent bi alayhi salaam sa wax sa dal sa nelaw noo ngay tëdd lépp ñoo niroo yaa ngi moomay niroo ndax ku conforme ak nga dalaa summil ci yére mi solal la waaw kon nag loolu moo tax di ñaan ak taxalluq bi axlaaqi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu la tuddal benn nitu yàlla bu la yéem ba ngay naan yéem ngam ak nàngam ma ne ki ñu yéem fees suñu bët mooy yonent bi alayhi salaam te ñoo ñu nga yéemu ci ñoom lépp lu ñu am ci moom lañ ko jëlee kon nag yow demal ci source bi bul nangu di traverser di jaar ci ay ay ay ay ay ay ay ay kii ay ramification te source bi nekk fi demal ci source bi ndéem mën ngaa àgg ci source bi loolu moo tax sëriñ da yóbbu ci source bi c'est pas sëriñ bi da lay woo da jël ngir ne da lay tarbiya yemale la ci boppam kooku moom matu dara waaw moom la la Cheikh Abdul Aziz waxoon fàttali nañ ko keroog buñ nee Medina ah. voilà saakir abdol salatu wassalam ci uju yi bi muy wax taalibe bi mais pont bi ñuy jox ba àgg benn pont ak dabba ak shérif marocain ah shérif mooy turandoowu maam Abdou Aziz Sy radiyallahu <laughs> anhuma limu hmm? naan luñu romb bay ñëw ci pont mu ne pont bi lu muy jariñ mu ne ko xanaa mu dañuy dañuy may ñu jóge wàll wi dem ci beneen wàll wee ndax benn ndox lay traverse mu ne ko nag loolu mooy rulu sëriñ sëriñ loolu la dalay jële fi nga nekk ci xaal yi nga nekk yu suufe yi yëkkati la ba yóbbu la ci loxo yonent bi alayhi salaatu salaam teg la mu ne ko waa léegi pont bi bu jariñatul loolu nag mooy mënatuñoo jële fii yóbbuñu fee mu ne ah kon de xanaa ñu dindi ko fi moo gën mu ne sëriñ nag noonu la waaw waaw boo fi gisul shaykhan murshida hein maa ngi lay dénk li nga xam ne xiyaaru salafi ci lañ nekkoon te mooy sharia bii mooy sunna yonent bi alayhi salaatu salaam loolu nag bañ koy gis ci bu ko déggee mukk ko ne ah, kon yow boo amee shaykhan murshida alxuraan ak sunna da nga koy teg fee mukk cheikh boobu loolu lay jàppale nga naan la déggoo la Cheikh Abdul Aziz wax léegi radiyallahu anhu ci loolu la lay jàppale ci yi nga xam ne yow manoo ko parce que sa xuduudu nafs sa bakkan yeeg yooyu ñoo tax yooyu lalay lay fegal ba nga mën a incarner al ihsan an ta'buda Allah ka annaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yaraak ngay jaamu yàlla mel ni da nga koy gis bu dee nekkoo ne da koy gis xamal ne moom mu ngi lay gis foofu la la jëme waaw mais ça bu veut pas dire que lay teg day alxuraan lay teg fee ak sunna waaw di la jaay ay yogaaw ak yu kenn xamul yëfi caaxaan yooyu moom ak naan da lay tarbiya ci loo xam ne di la doxloo ci mbedd mi tànku neen te bu julli jotee du la julliloo fen kooku yëfi caaxaan la ñu ne waa ji tarbiya nañ ko déedéet waa ji yow dalaa yàq yow koy ifsaad na dalaa yàq waaw kooku tarbiya kooku tarbiyewu la mukk balay tarqiya nga ñëw pënd poussière def lu nekk ñu naan daa tarbiya yu ñëw yow moo tax gaa yooyu koo gis dañuy nee na dem nañ ci sëriñ ndàngam mu tarbiya leen ba pare tey lañ gën a sopp Ligue des champions kooku tarbiya la wal iyaazu billah caaxaan yëpp tay la ko gën a bëgg benn du ko ci raw te nee nañ tarbiya nañ ko ba pare waaw yàlla tere nag nga gis ko yu yu yi nga xamante ne tay la gën a yàq ñàkk ñàkk a jox cër gëdd julli kooku ñu ne tarbiya nañ koo pare kooku daw laa yàq yow kook ñàkkoon ko xam ci sa dund sëriñ boobu moo gën ci yow moo gënoon ci yow xam gi nga ko xam ndax ñu mel noonu en général laata ñu fay dem sax amoon nañ benn défense bu ñu amoon mais bu ñu fa jógee dañuy yàqu complètement waaw ñooñ dañ lay travestir dafa am ñoo xamante ni ay saytaane yu taxawaalu lañ ci mbubbug cëriñ waaw di wootawoo seen maam ak yooyu te ay saytaane yu leer naññ lañ te li lay wan ne ay saytaane lañ mooy yow laata nga leen di xam gis nga gëdd bi julli amoon ci yow woor jëf-jëf ju baax yu mel noonu zakat ak yu mel noonu di respecté li nga xam ne mooy li julli di respecté yow boo leen di xam di leen fréquenté yooyu di commencé di woyof sa xol kooku bu dul lan la saytaane buy taxawaalu la ak nu ngeen ko mën di tudde ak waaw lépp nag mu teg ci ay waxi daanukat ak yooyu rek bëgg ngay gën a dagg ci moom ak maamam ak yooyu kooku saytaane la buy taxawaalu ak ku ko mën di jur ab saytaane la fekk génnul ci loolu saytaane la waaw kooku nag ah kooku moom xamoon cristal muy xaj buy taxawaalu fële moo gënoon xam waaju mel noonu parce que cristal moom boo ko xamee muy xaj bi de toute façon moom xam nga ne kay de xaj la bu tudd cristal bu dee am na ay wum am diñ ko moytu bu dee amul ay wu muy am léeg-léeg nga romb bu may ko ndox may ko loolu mais kii day mooy mooy ay seytaane lañ ci mbubb bu nit ñu baax ay déguiseur lañ ñoo ndax te déguisé kaa leen ma déguisé waaw gis nga bu taajaboon ji jotoon gaa yooyu tàggone ngay ngay ngay wu ñoom ñoo raw déguisement waaw gis nga bu ñu déguisé woo ba toog <laughs> yow bu la yàlla dimbaliwul wallahi da ngay tàbbi ci kii ndax ñoom julluhum fuxuuxu isbaana jahran annama shuyuxu hadha zamani waaye julluhum fuxuuxu gën a la ay këpptal lañ waaw te nag lépp luñ la mën a këpptale ci wàllu apparence nañ ko def wal iyaadu billah <laughs> ko <coughs> ñooñu moom ñàkk leen a xam a gën di leen waaw ndax xam leen moom musiba naarulaay la xam leen mooy sa musiba gu tàkk bu bu tàmbali waaw bu jeex kon nag xusnul xuluq waaw mu ngi nii jullit bi de borom bi dina ko ci transcender wan ko ci may ko ci mu jote loo xamante ne ni ah ci jikkoon ji rafet loo xamante ne aji taxawaakoon ji ak aji wooraakoon ji tey aji wooraakoon du ko jote te rax da koy raw ndax lan moom dafa jikkowoo li ay la moom dooy jëf xam nga jëf yi <coughs> dëgg woorkat mooy muñkat mais wax naa la léegi am na ñuy bari nañuy woor ñoo xam ne defewuñ ko ni mu waree ah waaw alors que ki rafet jikko rafet ni jikko jeex lépp da koy def à la perfection d'après moom fi mu toll fi boroomam waaw fu ko boroom bi di gën a yëkkati nag muy gën xam ne ah ndeke man démb def ma fa woon dara waaw wa ma qadarullah haqqa qadrihi di ñëwaat kon nag ci kaw noonu kon nañu jeexal xadiis bii nii am na solo lool waaw waaw waxoon naa la hadis bii nii al imaam Abu Darda Uwaymir keroog bi ñuy eh, <coughs> jataay bi ñu génn bi ñuy gis hadisu hadisam bi eh, mooy bi ci bi ko bi ko jiitu woon ci Sunan yi waxoon nañ la ne solo woon na tamit lu mel nii waaw mooy deuxième bi nga xam ne moom laa la waxoon ne Abu Darda eh, Ummu Darda Abu Darda dane dégg naa Yonent bi sallallahu alayhi yaqulu ma min shay'in yuda'u fil mizan athqalu min husnil xuluq wa inna saahiba husnil xuluqi la yablughu bihi darajata saahibi sawmi was-salaa voilà mu ne woon da yonent ba dane amul benn lu gën a diis ci mizan ci balance yi lu ñuy teg ci balance yi lu gën a diis rafet jikko te boroom rafet jikko ji dina jote ci da rafet jikkoom joojee darajaay boroom koor gi ak boroom taxaw di julli guddi yi ak di wor bëccëg voilà ñu ne la won loolu xadiis boobu xadiis bu mel noonu ci boppam euh, sayyidatu Aisha na ko solo te dinañ ko gis walillahi alhamdu wal minna moom nañ jeexale nii kon nag mu ngi noonee lu ama ama ama am solo ngi nii waaw kon nag nañu rafetal suñu jikko yi nañu ñaan boroom bi allahumma hassin axlaaqana